rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baab ath-thalâthumi'a wa sab'uun wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu yatrukuuna almadinata ala xayri ma kaanat laa yaxshaaha illa alcawaafiy yuridu cawaafiya alsibaaci waltayr summa yaxruju raaciyaani min muzaynata yuridaani almadina yanciqaani biganamihimaa fayajidaanihaa waxsha فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما muttafaqun alayhi kon al imaamul xaafizu nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu buntu bi di chapitre trois cent soixante-dix baabul mansuuraati wal mulah ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu ah wal minna ah, gisoon nañ xadis bi nga xamante ne nii moom la doon wax muy xadis mille huit cent vingt-deux te moom lañ ubbi woon suñu tom bii di tom soixante dix ci su sharaab yi walillahi alhamdu wal mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu muy sayyidina Abu Hurayra ba léegi radiyallahu anhu annahu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la taqumu as-saa'atu hatta yahsira al-furaatu ala jabalin min dhahab walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël bi ci tegu ba léegi mu koy jële ci moom mooy xadis 1823 mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci sayyidina mawlana abu hurayra al-hafiz al-yamani ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu rasulallah mu ne man mii abu hurayra dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan yatrukuuna al-madina mu naan yatrukoo na dees nañu délaissé nit ñi ña dëkk Medina dinañu ko ba génn ko dem te bu ñuy génn di ko fa ba ala xayri ma kaanat ci lu gën lu mu nekk waaw ala xayri ma kaanat ñu déserté ko daal di dem seen yoon waaw bàyyi fa wan madinatu rasulillah allah allah alayhi afdalu salatu wassalam allahu akbar waaw laa yaxshaaha du ko ñëw di ko dëkke di nekk Medina illa al awaafi lu dul awaafi waa lan mooy awaafi mu ne yuridu awaafi as-simaa' wa tayr mooy yi nga xam ne ñoo ñëw di sàkku seenug dund foofee ci li jëm ci picc yi ak njaay àll yi allahu akbar mooy day mujj nekk dëkk boo xam ne day animaux sauvages yi ñoo koy dëkke allahu akbar loolu xam nga ne loolu yow loolu xaaj naa ñëw rien que rek lii luy luy <laughs> wane ne te lool mooy li dëgër comme l'imam An-Nawawi di wax comme ni ñu koy gisee que lii mooy mujjug jamono la waaw xoola Medina ni mu mel léegi waaw ku yaakaar ne loolu suba suba la suba suba la gaa yi di bàyyi Medina ba rab yee koy dikk ñoom gaynde ci ñoom segg ak ñoom panteer ak gaa mooy yow xamagoo li ngay wax <laughs> waaw allahu akbar wa aaxiru man yuhsharu ku ñu mujj ñu ñuy pang yóbbu leen fa mahshar ba fa ñuy kii muy ca ardu Sham bilaadu Sham fa nga xam ne fa lañuy pang daal di dajale jaam yi hein ra'iyaani ñaari sàmmkat lay doon min Muzayna bokk ci tribu bu mag boobu dëkkoon côté Médina di Muzayna ne fa dëkk ñu naan leen al Muzani waaw yuridaanil Madina lii nag da wax ñoom la ñuy njëkk ñoom lañuy ñuy mujjee pang waaye mu ñooy mujjee faatu mooy bu is Seyna Israfil di if ci buftu bi te gisoon ko fan yee ñii nii xam nga ñu naan kenn du ko dégg gaay faatu woon. ñi gën a bon ñoo fay des waaye ñii bu dee Medina ñoom ñooy mujjee faatu foofu waaw waaye ëpp buy am ñi gën bon la fiy fekk waaw Medina nag laata lool ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy mujjee faatu mooy ñaar ñii ra'iyaani waaw fekk dëkk bi kenn newat fi Medina déserté nañu ko ñaari sàmm min Muzayna bokk ci Muzayna yuridaanil Madina ñu ngi namm jëm Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam yan'iqaani bi ghanamihima ñu ngay di daq di wax ca kaw mooy rek booy booy topp ak jur waaw ni nga xam ne noon ngay leen di ërtële <laughs> waaw di wax ca kaw waaw ngir ñu lay ñuy pousse côté bii boo bëggee ñu jaar fii wala nga leen di wër waaw di wër dër wër wër léegi di wax ngir buñ la déggee xàmmee la ak tamit nekk seen gannaaw di leen wër waaw allahu akbar waaw di leen ërtal di yuuxu ngir ñu kii la di ut foo xamante ne fa la ñax mu tooy mu mu baax nekk ngir nga yóbbu leen fa nekk seen gannaaw allahu akbar léegi li ñuy def noonu rek ñu ñëw fa yaji daani fekk Medina wuxuusan nekk foo xamante ne nii mais mooy kenn nekku fi li ko dëkke daal mooy as-sibaa mooy ndegment yi way hatta ida balaga laata ñuy dugg ci Medina nag mooy dañuy ci affaire bi waa nii ba ni ñuy jegee saniyatal wadaa muy foofu nga xam ne fa lañ doon tàggatoog nit ñi <laughs> waaw la Seydina euh, as-Sa'ib ibn waxoon ne xarajna ila saniyatil wadaa nantaliqu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam maqdamahu min Tabuk mu ngi sahih imaamul Buxaari gisoon nañ ko mu ne génn nañ ci saniyatul wadaa ñun ñu nekk ak xale yee ñoom xale la woon ak gaa yi ñuy gatandu yonent bale saasaam fekk mu ngi dëgmal jóge ghazwatu Tabuk ala saakini alayhi kon foofu le bërëb boobee nekk ca biti Medina léegi boobu taxawoon nañ ci entre saniyatul wadaa Eh, eh, kon bu boobaa Tabuk ku ko jóge ci noor bi la te gàddaay ga nga naan tala al badru alayna min saniyatil wadaa'i loolu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna te bañ jógee màkk ci sud bi la Makka ci suufu Medina la ngay jóge waaw alors que bu dee Tabuk moom ca kaw la loolu taxawoon nañ ci kon ba mu ñu agsi ñoom ñaar saniyatal wadaa xarraa ci la ñuy rot ala wujuhihima ci seen xar kanam noonu la ñuy faatoo ñoom ñooy ñu mujjee faatu foofu waaw akbar mun a xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al na ko noon al Muslim rahmatullahi alayhi ma boobu mën nañ ko solo gilaaj bu njëkk bi mooy est-ce dong ñoo kaa solo ñu ne imaamu Maalik indi ko ci kitaabul jaami' comme bun suñu bunt bii rek <laughs> mansuuraat mooy ay xadis yoo xam ne lu nekk lay mën a wax al yi dajale di wax eh, eh, yi nga xam ne maa jaa fi suknal madina wal xuruuj minha ala sakini afdalu salatu wassalam al imamu ahmad ibn muhammad indi na ko ñetti bërëb ci musnad abi hurayra radiyallahu anhu sinon ñoom ñoom ñoom ñi kese ñoo ko solo al imamu al bukhari rahimahullahu ta'ala mu ko indi ci eh, man raghiba anil madina allahu akbar wal iyaadu billah buntu bi wax ñi na xam ne dañoo xemmem leneen bu wacc gëne la kook Medina ndax yëfi àddina allahu akbar mu ne hadathana Abul Yaman mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abul Yaman di al-Hakam ibn Nafi' Abul Yaman al-Bahrani al-Himsi rahmatullahi alayhi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 al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr gane àddina cinquante génn àddina cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani Sa'id ibn al-Musayyib mu ne ki ma nettali mooy Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'iz ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad di sangu taabi'iin yi génn àddina vers les années quatre-vingt-dix ay wuute am na ba euh, euh, moom kañ la gan génn génn àddina ba cent am nañu ko wax mais li gën a mooy euh, quatre-vingt-treize ak ay quatre-vingt-quatorze côté yooyu wallahu a alam anna Aba Hurayra nekk gorom ndax moom moo doon denc doom bu jigéenu na Abu Hurayra mu al hafiz al yamani génn àddina la cinquante-huit radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yatrukuna al ala khayri ma la ya'shaha illa al yuridu awaafiya as-simaa'i wat-tayr wa aaxiru man yuhsharuuna a'yaani min muzaynata yuriidaani al-madiinata yaniqaani bi ghanamihimaa fayajidaanihaa wahshaa voilà am na wuxuusha eh, am na wahshaa voilà mooy mu gént kenn new voilà hattaa idaa balagaa lool mooy wahshaa wahshaa mooy xaaliya waaw wuxuusha nag mooy yoo xam ne ay wuxuus ñoo fa Eh, ñoo ko ñoo ko dëkke muy ndegment yeeg animaux féroces yeeg xeet yooye eh, fay jidaaniya wahsha hatta idha balagha thaniyata al-wada'i kharra ala wujuhihim antal imam Abul Husayn moom kitabul hajj babun fil madinati hina yatrukuha ahluha Allah waaw hmm. ah, ci téereb aj buntu Medina bi nga xamante ne jamono ji nga xam ne ay ñoñam ci lañ koy ba mu ne hadathani Hmm? ñaari kii la ci indi moom al imaamu Abul Husayni rahimahullahu taala rahmatan waasi'a léegi al imaamu kon mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb mu ne nettali na man doom imaam Muslim di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaytham an-Nasa'i al-Baghdadi génn àddina l'an 232 mu jëlee ci moom la pour 1000 hadith rahimahullahu taala qaala haddasanaa Abu Safwaan mu ne nettali sama sëriñ di Abu Safwaan di Abdallah ibn Sa'iid ibn Abdil Malik ibn Marwaan ibn al-Hakam ci euh, Marwaan xalifa ba mooy maamam Abdul Malik tamit xalifa la woon <laughs> ginnaaw baayam <laughs> Abdallah ibn Sa'iid famille princière la woon ñoom Marwaan <laughs> génn ànd na ci début euh, l'an deux cents yi rahmatullahi alayhi moom Abu Safwan di Abdullah ibn Sa'id ah, an Yunus ibn Yazid an Yunus ibn Yazid ah, Yunus ibn Yazid mu jële ci Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar hmm, rahimahullahu ta'ala génnaat na cent cinquante ha mu ne taxawal man naa ci beneen jàllale wa haddathani nettali man dong Muslim Harmala ibn Yahya di Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran ibn at-Tujibi Abu Hafs al-Misri gane àddina 160 génn àddina 243 àndandoo wal imaam ash-Shafi'i kaddu gi moom la ñeew qaala mu ne akhbarana ibn Wahb mu Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Misri gane àddina 125 génn àddina 197 mu qaala mu ne axbarani Yunus moom lañ gis eh, eh, ibn Abi Najjaad rahimahullahu ta'aala an Ibn Shihaab gis nañ ko sànq ci riwaaya Imaam al-Buxaari an Sa'iid ibn al-Musayyib gis nañ ko sànq rahmatullahi alal jamii' annahu sami'a Abaa Hurayrata radiyallahu anhu yaquulu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lil Madiina waaw mu ne leen saa saam daa mel ne da doon wax ak Medina day saan aw nit ñi toog muy wax voilà. la yatrukannaha ahluha ala xayri ma kanat mudallalatan lil awafi yaani sibaa wa tayr sibaa wa tayr allahu akbar allahu akbar ah allah allah allah cay loolu yéeme na de mu ne yeneen saa saa ne la yatrukannaha waat naa ne dinañu delese Medina dinañ ko bàyyi génn fi kenn du fi ñëwati kenn du fa dëkk ahluha ay ñi fi dëkk dinañ génn génn fi ala xayri kaanat te ñoom gën nekk mudallalatan mu nekk loo xam ne borom bi nag tàggat ko meññeef ya fa am dooy nit a koy lekkati allah allah waaw waaw mu nekk loo xam ne ñiñ ko tàggatal day mel ni kon sibaax yi la ndeg menti waaw léegi lil awaafi ngir awaafi yi mooy mu ne yaani lim ci jublu mu tekkil ko boppam as-sibaa as-sibaa wa tayr nañ menti ak picc yi waaw léegi qaala muslim abu safwan hadha huwa abdullah ibn abdul malik yatim ibn jurayj waaw kaana fi hijri ibn jurayj moo ko moo ko yoroon moom surtout xalifa yi mooy ba al imam moo ko yoroon ndeysaan allahu akbar mu ne fukki at fukki at waaw kon nag mu ngi noonee kon lii la ko imaam muslim indee bi waaw waaw waaw bi niroog euh, riyaad bi nag ak bële mooy nga xam ne wax ñële raay yooyu mooy bi mu ci teg mu ne wa hadathani Abdul Malik ibn Shuayb ibn Layth mu ne nett na ma Abdul Malik ibn Shuayb ibn Layth ibn Sa'd al-Fahmi Abu Abdillah kii surtout euh, imaam al la génn àddina la 248 rahimahullahu ta'ala al-Misriyu qaala mu ne haddathanii abii an jaddii waaw fami wu xam-xama ngo Abdul Malik jële ko ci baayam Shuayb bu jële ko an jaddii ci baayam abi nag mooy Shuayb moom ibnu Layth moom mu ngi génn àddina 199 rahmatullahi alayhi an jaddii mu jële ko mooy Abdul Malik ne sama baay ma nett mu jële sama maam maam di mooy al-Layth ibnu Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi yu génn àdduna 175 rahmatullahi alayhim qaala mu ne haddathanii Uqayl ibn Khalid imaam al-Layth mu ne nettali nañu rahmatullahi ala al-jamii' Uqayl ibn Khalid Uqayl ibn Khalid ibn Uqayl al-Ayli Abu Khalid al-Qurashi al-Umawi mawlaahum rahmatullahi alayhi génn àdduna cent quarante-quatre loolu mooy li gën a dëgg rahimahullah si noom de wute rahmatullah alayhi an ibni shihabin gi noñ ko sangan noo ngool akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib anna Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yatruquna al-madinata ala khayri ma kanat la yaghshaha illa al-awafi yuridu awafi as-siba'i wat-tayr summa yaxruju raa'iyaani min muzaynata yuriidaani al-madiina yaniqaani bi ganamihimaa fayajidaanihaa wahshan hattaa izaa balagaa saniyata al-wadaa'i xarra calaa wujuuhihimaa voilà kon xadis bi nii la ko nii la ñëwee waaw ah, xool imaamu Maalik ah dañu xool imaamu Maalik rahmatullah alayhi Allah moom ni mu ko solowee mu jële ko an ibn Himaas mu Yunus ibn Yusuf ibn Himaas ibn Amr al-Laythi al-Madani rahmatullahi alayhi qaala an ammihi mu jële ko ci baay xam rahmatullahi alayhi Euh, léegi am mu boobu nag xamuñu kan la rahmatullah an abi hurayrata mu jëla ko ci sayyidina mawlana abu hurayra anna rasulallahi la alayhi wa sallam qaal la tatrukanna al madina di wax ak sahaaba yi mais jubluwuleen ci voilà mooy comme li mu doon wax rek naan dajjaal bu ñëwee nangam ak nangam yéen di ngeen nangam ak nangam lool saa xam nga ne moos du ñoom parce que du ñoom ñoo fekke ñooy fekke dajjaal waaye mooy yonent saa salaam buy wax ak ñoom noonu leen kii mel ni mooy ñi nga xam ne ñooy ñëw ba xeetam surtout ñi nga xam ne ñooy fekk jamono ji mais à travers saxaaba yi nag saxaaba yi dañu taxawu mbooleem xeet ni voilà xeet yonent bay saa saam tàmbale gi ba jeex gi saxaaba yi dañoo représenté ñëpp moo tax yeneen saa saam léeg day wax di leen wax mel ni ñi mu ñoom lay waxal alors que à vrai li muy wax ñi mu concerné du ñoom directement parce que lii moom la tatrukunna almadina waat naa ne di ngeen bàyyi Medina mooy di ñëw wala seeni sët wala ñi nga xam ne ci seen geño lay jóge waaw dinañu bàyyi gi mujjub jamono lay doon insha allah ala uh, almadinata la tutrakanna almadinatu dees nañu bàyyi gi waaw wala boog bu dee uh, non uh, wala bu dee la tutrakunna almadinatu mooy dees nañu bàyyi voilà siratul majhul dees nañu bàyyi waaye tam am na woo xam ne la ñoom lay wax comme la almadina tax comme si yéen di ngeen bàyyi waaw voilà ala ahsani ma ci li gën loo nekke hatta yadxula ba ni muy duggi alkalbu xaj bi awil di bu wala till bi waaw fa yughaddi ala ba'd sawaari almasjid bi jàkkaay yonent saa sala miir bi fa lay méewale fa lay defe ay besoin moom xaj bi wala kii bi mais loolu amoon bu dee def kii moom amoon na jamono yonent saa sala bi muy dóoru ñëw Medina Ibn Umar radiyallahu anhuma doon wax ne temps yooyu moom célibataire la woon quoi <laughs> ci jàkka ji la doon fanaan <laughs> léeg-léeg te temps jàkka ji amul buntu quoi buntu amul ay buntu mu ne nga xam ne xaj yi dañ doon dëgmal di génn di fa defaale seeni besoin ah. voilà <laughs> voilà mais bii moom bu wax mooy jamono ji nga xamante ne kenn du fa nekk ba till yi dañuy ñëw di dugg ci dëkk dëkk xaj yi waaw ñëw jàkkaay yonent bari saa saa ma loolu kon mooy wane ne fii kenn du fi kuy noddu waaye nit ñi duy kenn newu fi waaw garab yi sëq affaire bari mu am ay meññeef yépp mais ñi fi nekk mooy ñoom till ki ñoom panthère ak ñoom xaj ak xato mooy yooyu ñoo fay ne <laughs> ñoo koy dëkke <laughs> waaw ñoom gaynde yeeg xeet yooyu ñoo koy dëkke bari ñooy gise benn kalbu wala wala yi nga xam ne ñooy kalbu parce que kalbu day tekki yeneen dagment yi ñoom seet def yooyu awit ci bu walla till bi ñëw fa yu ghazi ala ba'd sawaaril masjid ci miiru lenn ci miiru euh, jàkkaay yonent bi alayhi salaam ca lay faire ses besoins aw alal minbar wala mu ne ci kaw minbar bi minbar bi nga xam ne imaam bi ca la taxaw xaj bi ci lay yéeg wala till bi da daal di curr <laughs> daal di koy mbéewal daal avancer waaw loolu mooy kenn yow xalaatoo sa yow fa qaalu sahaaba yi ne ko waay ya rasulallah fa liman takunu thimaaru dhalika az-zaman waa mais yeneen saa saa moo meññeef yi nga xam ne mooy génn ci dëkk bi ndax nee nga ala ahsani ma kanat meññeef yi génn ci dëkk bi ci tool yeeg yooyu ak ak bi ak fit mais loolu kan la ñeel kan moo koy jëfandikoo xaala yeneen saa saa ne lil awaafi at-tayr was-sibaar waaw. charognard yeeg picc yeeg ak picc yi ak yi nga xamante ni tamit ñooy ndegmeent yi ñoom la waaw imaam Maalik teg ci lu xaw a doy waar lu waar waaw xaw xam nga loo xam ne balaa yaatam la mu ne da koo jote ko ne Umar ibn Abdul Aziz Allah ibn Marwan di mbo- di mbokk ci <laughs> ci ki ki euh, ah, lu euh, mu tuddati euh, moom lañu gis sànq ah, sax ma Abu Safwan Abu maam maam la ci moom quoi ma Abdallah ibn Sa'id ah, ibn Abdul Malik Marwan da Omar ibn Abdul Aziz ibn mooy Seydina Omar ibn Abdul Abdallah mi ibn Sa'id ibn Abdul Malik parce Abdul Aziz frère petit frère Abdul Malik la woon Abdul Malik nekkoon euh, buur bi ginnaaw xalifaay julli ñi ginnaaw Marwan moom mu jur ku ñu naan euh, Saïd kanta frère bi di Abdul Aziz jur ki nga xam ne mooy Umar di Abdul Aziz xalifa bi quoi radiyallahu ta'ala anil jami' al imaamu Malik daal di fay teg benn boo xam ne la hawla wala bu xaw bu doy waar quoi mu ne da koo jote Umar ibn Abdul Aziz Abdul muy xalifatu alxaamis lañ Abu Hafs al-Qurashi al-Umayyi al-Madani Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam ah gane àddina la cinquante neuf génn àddina la cent un gis nga moom ni mu dund <laughs> c'est pas la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al te ci quarante ans yooyu deux ans la nekk xalifa mu tegaat xilaafa gi comme ni ko maamam Seydina Omar tegool allahu akbar waaw quarante ans cinquante neuf génn àdduna wala nga ne cinquante quarante deux ans eh, cinquante neuf parce que soixante ba cent mooy non quarante euh, mooy mooy mooy quarante quarante deux ans waaw akbar génn àdduna cent un ah, amirul mu'minin allahu akbar mu ne moom Umar ibn Abdul Aziz hiina xaraja min Madina bi nga xam ne ci la génn Medina xam nga ne woon nekkoon dafa gouverneur après nag ba mu fooree génn kii yoom jee war a génn waaw ba muy génn iltafata daa génn dëkk bi ndeysaan di dem mu gestu ilayha fa baka gestu xool dëkk bi daldi di jooy waaw summa qaala mu ne yaa Muzaahim mooy ki mu àndaloon ndeysaan a ko Muzaahim ataxsha an nakuna mimman nafati al-madina est-ce ragaloo ñun ñii ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la Medina daal di génne parce que baaxuñu imaam al-Baaji rahimahullah allahu akbar bi muy shara borom al-Muntaqa allah allah Muwatta imaamu Maalik mu ne yuriidu Umar ibn Abdul Aziz wallahu a'lam maa ruwiya an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha tanfi xabathaha fa xaafa an yakuna mimman nafathu al-Madina li kawnihi min xabath min al-xabath li muxaalafati sunna aw dalaalin an hudaa wa mithluhu min ahli al-fadl wad-din yaxaafu ala ne Umar ibn Abdul mu wax Muzaahim muy génn Medina keroog di jooy ndeysaan waaw ndax xam ne ni ñuy bokk leneen lañ soxla yi fi àddina non ñii ñooy waa fadl waa yiwu mu génn euh, mu ne lim ci jublu mooy li nga xam ne moom lañ solo yeneen saa saam ne Medina day loolu gis nañ ko fi gisati ko kaw kaw bi ñëw ne yeneen saa saam aqil nii di jaayante woon ak moom nekk fa Medina xaw mu am feebar bu ko fa dal rek mu ne é yeneen saa saam ma léegi je retire sama jaayam yeneen saa saam bañ mu ko koy topp ba ñetti yoon muy ki yeneen saa saam ne al madinatu kalki tanfi xabathaha wa tamsa'u ah ah waaw ah, aw kama waaw yeneen tibalee saab saab ne Medina kalkiir waaw tan fii xabasaha wa yansaw tiibuha comme loolu forgeron bi di dugal fer bi du lakk affaire yi bu baax waaw bu tiyam boobu nga xam ne fer bi xomaagoon ni mu koy def ba mu beesa taq wayam santibuha kanta li nga xam ne mooy li fa baax nag lool mu garde ko